turum mu ngi tuddoon qataada ibnu nu'man ibn zeyd ibn aamir ibn sawaad ibn zafarin al awsiyu thumma zafari mu doon qataada di doomu ku ñuy wax an nu'man an nu'man di doomu ku ñuy wax zeyd ibn zeyd di doomi aamir aamir di doomi sawaad sawaat di doomu ku ñuy wax zafar mu bokk ci kojuk aws summa ginnaaw gi al zafar yi bokk ci waa zafar moom ku mel ni imaam alwaaqidi raxmatullaahi aleyhi nee na seydina qataada mi a ibnu nu'maan radiyallaahu taala anhu wa ardaa shahida al aqaba ma'a as-sab'iin Eh, imaam al-Waaqidi rahimahullah waaye naka noonu imaam Muusa ibn Uqba ak imaam Abu Ma'shar rahmatullahi ala jamii nee nañu Seydina Qataada ibn Nu'maan eh, bokk na ci ñi nga xamante ne nii fekke nañu li nga xam ne mooy Aqaba ànd ak soixante-dix yoo yële ni ñu ko gise woon fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, mu ngi woon fële di Makkatul Mukarrama muy accord yooyu mu amoon ak waa Lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu daal di koy jàppale waaye tamit mu daal di ñëw seen dëkk dëkk eh, daal di fay moom ñi ko gëm ñu daal di koy dimbali daal di koy protéger moom seydina qataada ibnu nu'man kon niñ la tuddal noonu di imaam al-Waaqidi muusa ibnu Uqba naka noon abu mashar rahmatullah alayhim nee nañ fekk woon na Aqaba yooyu ànd ak 70 yooyu yële ñu gisoon radiyallahu taala anhu wa ardaahu ah, moom nag mbokk woon ci abu sa'idin al-Xudri radiyallahu taala moom abu Saïd al-Khudri la woon ci wàllu yaay bu Qataada ibn Nu'man ndax ñoo bokkoon yaay pàppa bokkul woon waaye mook Seydina Abu Saïd bokk ci al-Mukthirin ñi ëpp li ñu soloo ci xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Qataada ibn Nu'man radiyallahu taala anhu wa arda ñoo bokkoon yaay seen yaay mu ngi tuddoon unaysa bint qaysin najjaariya nekkoon unaysa di doomi qays an najjaariya bokkoon ci ko di waa banu najjaar moo juróon seydina qataada ibnu nu'maan ak ki nga xam ne mooy abu sa'id al xudri radiyallahu taala wa ardaahuma moom nag mu ngi gënoon a siiwee ci dàkka siiwee woon na tamit ci dàkkantalam di aba amrin al ansaari am na tamit ñu ne euh, moom dañ ko doon dàkkantalam moo doon aba abdillah am na ñeneen tamit ñu ne abu usman muy ay wute la euh, moom saxaaba bu siiw la bon siiw mooy ci boroom xam-xam yi di Seydina Qataada ndax histoire lu siiw la bu ñuy wax surtout mujizaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Qataada ibnu Nu'maan dinañ ci ñëw léegi insha allah kon dañu wute ci dàqantalam ñi wa ngi ne aba amrin ñii ne aba abdillah ñii ne abu usman imaam ibn Shaahin ah raxmatullaahi aley soloo na ne ki njëkk a dugg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam e, mooy dugg fa ak suuratul baqara su suura bokk benn saar ci alquraan di suuratu maryam mooy qataadatu ibn nu'maan bi mooy ci njëkk dugg biir madinatul munawwara jóge Makka bàyyi fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw biir madina jàng fa suuratu maryam di saydina maryam aleyhi salaamu salaatu wassalaam moom saydina Qataada kon fekke na ghazwatu badrin imaam al Bayhaqi raxmatullahi aleyhi dafa solo waaye du moom rekk ko solo xadiis bi na ko noon imaam Abu Ya'la daal dina koy solo tamit na ko noon imaam al-Baghawi solo na ko ci xadiis boo xamante ni nii mu ngi jaar ci Yaxya al an ibni ghasilin an aasim ibni umar ibni qataada an qataadata ibni nu'maan mu jaar ci yaxya alximaani mu jële ci ibni ghasil moom mu jële ci aasim ibni umar ibni qataada di sëtam an qataada ibni nu'maan mu jële ci seydina qataada ibni nu'maan waaye xadiis boobu euh, du ñoom rekk ko soloo tamit naka noonu imaam ibn Sa'd dina ko ci at-Tabaqaat imaam ibn Hisham tamit daal dina koy solo boo demee ci siira bi duñ ko fa fekk imaam ibn Ishaq jaare ko ci yoonu imaam ibn Ishaq la jaar naka noonu imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi daal dina koy solo eh, bu dee imaam Ibn Shahin ak imaam ad-Daaraqutni wax nañ la càllale bu ñoom imaam al ci Yaxya al-Himmaani eh, bu dee ne imaam bu imaam ad-Daaraqutni bi dane di ñu nettali keroog ghazwatu Badrin li dal Seydina Qataada ibn Nu'maan moom dafa jëlee imaam ad-Daaraqutni ak Ibn Shahin ci yoonu Abdurrahmaan ibn Yaxya mu jële ci an malikin imaam malik an aasim ibnu omar mu jële ci seydina aasim ibnu omar nekkoon tamit sëriñu imaam ibnu ishaq en waxoon naa la kene imaam malik ibnu anas di boroom ngir bi rahmatullah ak imaam euh, ibnu ishaq ay contemporain la ñoon xamoon nañu amoon na nag euh, loo xam ne mooy bon benn wute bu amoon seen diggante di imaam Maalik ak imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhima kon imaam Maalik kon ci yoonam la jaar ci yoonu Abdurrahmaan ibn Yaxya mu jële ko ci Seydina imaam Maalik mu jële ci Aasim ibn Umar ibn Qataada moom mu jële ci Mahmuud ibn Labiid an Qataada ibn Nu'maan waaye ci càllale bii dane xew-xew bii nii la xewoon mooy bii ñu wax dane Uhud la xewoon alors que riwaaye imaam al-Bayhaqi bi ak noon Abu Ya'la biñ la wax boobu noonu mu jaar ci Yaxya al-Himmaani an Abdirrahmaan ibn Sulaymaan ibn Ghasiil an Aasim ibn Umar ibn Qataada an abiihi an jaddihi Qataada ibn Nu'maan boobu dane bisu Badar la xew moo tax euh, loolu mooy ne même histoire bi la sauf que riwaaye yi dañoo wute est-ce que la xewoon walla Uhud bu ñu ko tuddee fii nag bu ñu ñëwee Badrin ci kaw ñu ne foofu ci ghazwatu Uhud insha allah bu boobaa dañu koy naan rek tuddoon nañu ko am nañu ne loolu mu ngi xewoon foofu kon euh, léegi nag bala ñu dugg ci nettali bi muñ jëlee riwaay imaam al bayhaqi bi nga xam ne moo jaar ci yoonu abu ya'la imaam abu ya'la rahmatullah alayhi ah, dañuy gis ni ñu nekk ci càllale bi ñu dëgër lañu ah, ba mu des ba mu des Umar ibn Qataada muy bàyyi sëriñu imaam ibn Isxaaq bi di Aasim ibn Umar Umar boobu di doomi Qataada moom imaam ibn Hibbaan daal dina koy wéral moom rekk moo ko wéral te doomam di Aasim rekk moo solo ci moom kon léegi buñ ñëwee kon ci loolu ginnaaw bi ñu defee taxrij beek ak téere yi mu nekk ak yooyu kon buñ jëlee riwaaye imaam al Bayhaqi bi rahmatullah alayhi mu ne kon Aasim ibn Umar ibn Qataada jële ci baayam di Umar ibn Qataada an jaddi mu jële ci maamam di maamu kan Aasim tey baay ci Umar Qataada ibn Nu'maan di Seydina Qataada di doomi an Nu'maan annahu usibat aynuhu yawma badrin fa saalat xadaqatuhu ala wajnatihi fa araadu an yaqta'uha mu ne keroog bésu badri ci xare badar bi euh, bëtu Seydina Qataada dafa xeex ba ñu euh, mooy lu ñuul liy nekk ci bët loolu noonu mooy bët bi moo teggeeku tellement xam naa loolu moom xeej lay war a doon buñ ko dóor affaire bi génn fa saalat mbir mi di daldi rogalaat loolu lu ñuul li xadaqatuhu mooy lu ñuul li nekk ci bët boo xoolee bëtu ku nekk loolu li ci ñuul daldi commencer bi tuuru ala wajinati yi ci kaw mooy lex yi boo jógee ci bët yi fi ngay njëkk a jot ci lex yi ci bëtu boo lexu ko bëtu ku nekk booy ci jëm ci lex yi fi ngay ci kaw lex bi foofu la mbir la bët bi tuuru bay làng foofu fa araadu an yaqta'uha ah léegi nag saxaaba yi radiyallahu ta'ala ñu bëgg a def benn opération chirurgie buroon tey moom lañ naan opération chirurgicale la mooy ni ah kii fokk ñu gaaw def ci dara balaa muy ëpp mbuus ñu bëgg koo dog dagg waaye fa sa'alu rasulallah sallallahu alayhi ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko euh, am na ci beneen riwaaye boo xam ne ci yiñ tudd sànk keroog bi nga xamante ne nii euh, dañ koo bëgg a dagg bi bët bi tuuroo noonu di lang euh, dane fa araadal qawmu an yaqta'uha fa qaalu na'ti nabiyallah nastashiru ne gaa yi bëgg koo dagg am ñu ne déedéet bu ñu ko dagg nañ dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nii ci xare Badr nii ñu dem daal di koy dem laaj ko lan la ci gis est-ce que ñu dagg ko wala ñu nan lañuy def nee na ñu daal di koy indi fa axbarahul xabar ñu daal di koy wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nettali ko li nga xam ne mooy nettali bi ne ko kat wan ko ne ko ah Qataada de mu ngi nii ibnu Nu'maan radiyallahu taala anhu wa ardaa bëtam bi moo tuuru nii ci xare bi bay lang nii ni ko gise nii waaye laata ñu koy indi dafa am ku ñëw fekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ko fa axbarawul xabar aji dikk ji wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa adnaahu rasulullah yonent mi alei saatu salaam woolu ko pare ne ne ko na jege si mu jege si yonent bi aleyhi salatu wasalaam fa rafaa yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di yëkkati e, li nga xamante ne nii mooy xadaqatuhu xadaqatahu xatta wadaaha mawdiaha allahu akbar yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di yëkkati li nga xam ne mooy bët bi noonu doon lan yëkkati ko dugalaat ko fi mu nekk daal koy puus dugal ko ci bam ko defee wama yadri man laqiyahu ay aynayhi usibat yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di delloo bët bi noonu fa kaanat ci beneen riwaaya fa kaanat ahsana aynayhi ñaari bëtam yi boobu moo ci dàq mujj gi allahu akbar mooy ne ku gisati Qatada Seydina Qatada ibn Nu'man bëtam bi tuuru woon bay ba bay lang yonent bi alei satu salaam jël ko delloo waat ko place am mbir mu nekkaat bët boobu ko gis danga naan bët bii moo dàq beneen bi moo tax mu ne fa kaana laa yadri kenn xamul woon te moom it sax xamul woon ayyu aynayhi dangay dem yow ba mu jubi dootoo xam mais bëtu gauche bi wala bëtu droite bi moom moo amoon problème wala déet hmm est-ce que bëtu droite bi amoon problème wala doo ko xam doo ko xam ne tellement ni nga xam ne bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam delloowee euh, euh, bëtam boobu delloo ko palaasam mu gën a dàq gën rafet bët yi nga xamante ne nii mooy beneen bët kon moom looloo ko dal keroog ghazwatu badrin yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi fay def delloo ko mu bokk ci mu'jizaatam yi moom aleyhi salaatu wassalaam ngay dégg aynu qataada boobu ngay dégg ci xasida yi nga dégg ñu koy way aynu qataada moom la ci jublu bii euh, muy bëtam boobu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko delloo palaasam mu dàq beneen bët bi nga xam ne dara dalu ko woon ah nag wax naa la léegi que am nañu ne mbir mi ah, kii la xewoon mu ngi xewoon ghazwatu Uhud waaye bu jàppee ci riwaaya bii nga xam ne ah, à part Omar di bàyyi Asim moom mi nga xam ne imaam ibn Hibbaan daal dina koy wéral kon mooy da ngay gis ne xadiis boobu bu dëgër la que ne ghazwatu badrin la xewoon am na nag ñu ne yeneen riwaay yoo xam ne dane mu ngi xewoon mooy riwaaye bu Mahmoud ibn Labid bi bi Umar ibn Qataada jële ko ci Mahmoud ibn Labid mu jële ko ci Qataada ibn Nu'maan boobu dane Uhud la woon ah, moom seydina qataada radiyallahu taala anhu wa ardaa bokk na tamit ci xar baaxam yi nga xamante ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def na ko jaarale ko ci moom ba léegi li nga xam ne moom la imaam ahmad ibn hanbal solo ci xadiis bu gudd boo xam ne ci gàttal imaam qataada ibnu nu'man radiyallahu taala anhu wa dafa génnoon asamaan si dafa lëndëmoon am ay niir après nag affaire di melax di melax yooyu mel li waaj taw ah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di gis Qataada ibn Nu'man radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ko Masuri yaa mu ne ko sa masura yaa Qataada ne ko sa doxu guddi gi lan moo ko waral mu ne ko ndax kat heure isha li ci des bareetul ma bëgg ñëw nag ngir fekke ko moo tax ma affronter lii nga xam ne moo xew nii ak asamaan si ni mel euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa ida sallayta fati boo jullee ba pare nag ma dikkal bi nga xam ne ci la julli ba pare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme que lëndëm na mu ngi melax lëndëm këriis xiim mu dal di koy jox benn yat mu ne ko xud hada fa sayudiu lak ne ko jëlal bant bii nii nga daal di koy def bu doon tey dañ naan nga def ko torche ab lampe ab dina la mujj mooy pas bant bi taal ko de mooy téyal jëlal bant bi nga téye ko boo ko téye bant bi dina la leeral sa yoon mu ne nag mu ne ko fa ida daxaltal bayt boo duggee sa kër boo demee àgg sa kër war a ayta sawaadan fi zaawiyatil bayti fadribhu qabla an yatakallam fa innahu shaytaan ne ko nag boo duggee sa kër nga gis benn jëmm benn mën na nekk jëmm jëmm lu mu mën di nekk fii zaawiyatil bayti ci koy ci kër gi wala sa néeg fadribuhu na nga ko dóor bant bi qabla an yatakallam avant muy wax fa innahu shaytaan ndax loolu ngay shaytaane ah, imaam at-Tabaraani tamit soloona xadiis bi ci al-Mu'jam al-Kabiir moom imaam Qataada radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génne àddina keroog bi Seydina Umar ibn al ci xilaafa Seydina Umar doon dem Shaam euh, ngir ubbi Shaam baytul maqdis ak yooyu moom Seydina Qataada radiyallahu taala moo ne ci kanamu seydina omar bnu alxataab amirul mu'miniin radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moo ne woon ci kanamam moo jiite woon boobu seydina omar formé woon àndoon ci moom mu génn jóge madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam ngir ubbi ji seydina qataada ibnu nu'maan moo ne ci kanamu convoi bi bokk nag ci ñi nga xam ne xame woon nañ leen fett ay fettkat lañ woon ci xeex moom seydina Omar ah, euh, seydina an-Nu'man euh, Qataada ibn an-Nu'man radiyallahu wa arda moom nag mu ngi génn àddina ci jamonoy xilaafa seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu wa arda te keroog bi nga xam ne ci la génn àddina seydina Umar ibn al moo ko jullee waaye mooy ki nga xam ne moo wàcc ci biir xabroom moo ko suul moom seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaah te seydina uh, Qataada ibn Nu'man bi muy génn àddina mu ngi amoon la amoon uh, mu ngi génn àddina ci année li nga xam ne mooy vingt-troisième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofule ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wallahu taala alam moom noonu la àddina foofale ci madinatul munawwara kon radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa